mu ne moom al imaam Ibn Qudaama mu ne li ñuy jublu nag ci gaaw gi mooy dëgg tànk yi bu ñuy dox mu nekk dox wu fullawee waaw waaw bañ a nekk diggante parax parax ak li nga xam ne mooy ak tamit di ndànku ndànk déedéet bul def lool yow wabtaxi bayna zalika sabila waaw ku la gis xam ne yaa ngi yéen a ngi dox dox bu bu jaar yoon waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee léegi nag mu ne euh, euh, euh, loolu nag mooy waxu mu ne eh, eh, wal muraadu bi sa shiddatul mashi wa ala zalika mu ne ci kaw lii nag xamalahu ci la ko yen ba'dul eh, salaf lenn ci way dawla yu baax yi rahmatullah alayhi mu ne wa qawlul xanafiya te loolu mooy waxu ulamaul ahnaf muy xanafiya yi rahmatullah alayhim lii mooy seen mazhab loolu la ñu wax mu ne qaala wax na sahibul hidaya boroom téere boobu al hidaya rahimahullah mu ne wa yamshuuna biha musri'ina duna al xabab mu ne dañuy dox téye ko di dem di ko yóbbu fañ ko war a suule gaaw waaye nag bu mu nekk loo xamante ne nii ak ak day day day ak daw lay doon wala loo xam ne daanaka jege nag daw bu mu ko def de mu ne wa fil mabsuut ci téere wa al mabsuut boroom nee na laysa fii shay'un muwaqqat lii nag amul loo xam dañ naan dañ ko chronométrer képp ku yóbbum néew ah, nañ ko def ci temps de minute temps de déedéet ghayra anna al ajala ahabbu ila abi hanifa mu ne sauf Euh, mooy gaaw gi mais gaaw ji lim ci jublu du gaaw parax parax mooy gaaw bi ñee euh, mbokk kii taalib yi wax rek mooy euh, loolu moo gën a sopplu ca suñu sëriñ di al imaam Abu Hanifa waaye ci suñu sëriñ al wa ani Shafi'i ñëpp sëriñu addina bi lañu <laughs> wa ani Shafi'i nga xam ne mooy al imaam Shafi'i wal jumhur ak jumhurul ulama mu al muraadu bil israa' hmm? li nga xamante ne nii nag moom lañ jublu ci gaaw gi ma fawqa sajiyatil mashil mu'tad mooy li nga xam ne ci dox bu normal li ko loo xam ne nag moo gën a gaaw dox bu normal voilà loolu lañ ci jublu li nga xam ne moom lañ baaxoo ci dox lu ko féete kaw lañ jublu bien sûr voilà loolu la lay wax wa yakra wa yukrahu al isra' ash-shadid wa dañoo sit day foo xam ne xaraam lay doon bu dee ne dox bi mu ngi indi daanu loolu moom te ki ba mu koy def amoon na ci daanaka shibhu yaqin mu koy def bu boobaa loolu du ko def day te dañ koy xaaye bu boobaa kon dañ di sit al isra'u shadid gaawe gi nga xamante ne nii gu tar la voilà waqaa mu ne léegi nag mu ne wa wa wa wa maala Iyaad al imaam al al al al al al Haafiz ibn Hajar mu ne Kanta al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah moom dafa jéng jëm ilaa nafyil xilaaf que ne lii wamul wuute waaw ñi naan gaaw geeg walla nangam yooyu yëpp ak tamit bon yooyu c'est la même ak ñi naan na dox loolu dox boobu muy wax dox boobu mu ne lii la al-Iyaad al lii la wax rahimahullah fa qaala man ziyaada ala al-mash mooy ci mu gaaw koog lim ci dégg jublu mooy li nga xamante ne nii mooy dox goo xam ne mooy féete kaw ci ndox goo xamante ne gu normal la lu ko gën a gi ñuy doxee ci aada lu ko gën gaaw waman kar karihahu képp koo xam ne dafa sit ne ah déet bu mu gaaw de parce que gaaw gi li ñuy kii bañ mooy mu daanu mu ne bu boobaa am na euh, loolu lim ci jublu mooy araadal ifraata fiihi karramal day bañ de ëppal ñu ne gaaw leen gaay téye ko di daw waaw parce que am na ñoo xam ne noonu lañuy def te loolu wóoru la ah. waaw léeg na ngay ñëw gis gaay di suul kenn téye ko ñuy téye daw jox kii jox gaaw lañ wax mais pas gaaw boobu à la sax da nga naan mais kii est lii du daanu est du daanu waaw loolu nag loolu moo dul yoon loolu moo tax ñi ko sit ñi nga xam dañ koy tere ne non non non non du gaaw goo du gaaw mooy liñ ci jublu kese la mooy dañuy gaaw goo xamante ne nii ëpp day dem ba ëpp nag dañuy ragal li nga xamante ne mooy ak daanu di ci xew waaw ci xew loolu la kantaan ñi nga xam ne dañ koo sopp mooy liñ ci jublu mooy na gaaw na gaaw gi ëpp dox goo xam ne dox gu normal la mu ne al imaam al qaadi mbir yi ne amul benn wute waaw voilà kon loolu la mu ne noonu wal xaasilu annahu yustahabbu al isra waaye liñ ciy jàmm mooy ne dañoo sopp gaaw gi lakin bi haythu ci yoo xam ne laa yantahi ila shiddatin comme li wax léegi rek ragal ci huduusu mafsadatin mu daal di e, jot li nga xamante ne mooy mafsada loo xam ne lu baaxul la lil mayiti ci génn àddina wala aw masaqatin waaye tamit beneen mooy e, li nga xamante ne ak coono alal xaamili awil musayya ki nga xam ne mooy ki ko yenu ak ki nga xamante ne moo koy waajal loolu de bañ leen ci fekk ñaari côté yëpp ndax l'islam moom la darara wala dirar xatta ci xaal yi bul lore te bul lor sa bopp kon nag mu ngi noon e, lool lu am am solo la e, mu ne waqaala al-Qurtubi mu ne al-imaam al euh, euh, muy euh, boroom al-Mufhim rahimahullah mu ne mu ne maqsuurul hadiis an laa yatabaata bil-mayyit an ad wa li anna at-tabaatu'a ah, rubbamaa addaa ilaa at-tabaahi wal-ixtiyaal mu ne liñ jublu nag mooy liñ jublu mooy gaaw gi bañ liñ ci jublu mooy nit ki bañ a di yéexal di di yéex di dox di kii di jaay. li nga xamante ne nii mooy ñoom ay kilifa lañ dañoo nekk ñu tawe mu ne déedéet bu leen def loolu lañ ciy tere loolu lañ bëggul ndax kat loolu noon di dànk di way ne kilifa la wala nangam ay kii gaay di bondé ka mel ni ñuy ñi loolu day indi ci ak puukariwu ak tamit ak réeréelu voilà kon mu ngi noonee euh, léegi euh, bon léegi indi na wax bi nga xam ne moom la Imaam An-Nawawi doon wax ñenn ñi ne asri'u bil jinaza mooy ci waajal ko ko ñenn ñi ne noonoo mooy yenu bi yu ko yóbbu ca euh, xabru ya même bu dee ne li leer ci wax ci mooy ñi koy yenu ndax li imaamu Nawawi waxoon mais sauf que euh, ne baatil la bi mu waxee lool ku mel ni al imaam al Faakihi rahimahullah euh, dane non imaamu Nawawi non affaire bi lenn la ndax kat yenu ci doq yi mën nañ cee jublu mën na nekk ay maanaa yu bari liñ ci jublu waaw. comme buñ ne waa ji xamala fulaanun ala raqabatihi dunuban buñ ne diw yenu na ci ay loosal ay bàkkaar loolu tekkiwul ne waa ji ah tekkiwul mu ko ne waa ji bàkkaar yi da leen yenu ci loosam mu ne loolu mën naa nekk loolu la kon nag bu boobaa kon ma euh, li ci yonent saa san bi jublu fii mooy ah mooy gaaw leen li mu ci jublu mooy istarihu waaw mooy nekk leen ñoo xam ne ngeen di féex utub li leen ak féex gaaw a débarrassé wu ci koo xamante ne nii amul yiw ci moom waaw ah, man laa xayra fii ah, mu ne loolu nag li koy dëgëral que ni yoneen saa san benn asri'u gaawi leen te nag du ñëpp ko yen waa ah, néew bi waaw <laughs> te loolu imaamul xaafis mu ne nag waxam ji imaam al-Faaki wax li koy dëgëral mu ne wa yu'ayyidu xadiisu ibnu Umar xadiisu mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu maa da koy dëgëral mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yaqul idha mata ahadukum fala tahbasu fala tahbisuhu wa asri'u bi ila qabrihi akhrajahu at-Tabarani bi sanad hasan mu ne loolu daa day dëgëral wax ji ne du yenu bi kese lañ ci jublu ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci bi ne bu kenn ci yéen gaañoo bu leen ko tëj te ay ñoñam bu leen ko teg foofu rek bàyyi ko fawfu bam gaañoo ngeen bàyyi ko ak ci morgue yeeg bu dul ne ay question administrative ak tamit yooyu moo tax parce que yooyu foo ñu respecté ko loolu taxul ñuy wax mais téye ko ci kër goo xam ne yow fi la ñu war koo denc lépp xool nañ ne moom génn naa dina dëgg dëgg léegi ngeen téye ko fi noonu rek téye bu yàgg boobu mu ne bu leen ko def wa asri'u bihi te ngeen jiit gaawe ko ila qabrihi te loolu kon mooy waajal bi ci xabroom léegi nag mu ne am na xadiis Abu Daawud boo xam ne imaamu Nawawi na ko ni laa yanbaghi li jiifati muslimin na bi an tabqa bayna dhahranay ahli mu ne yelluwul yeneen saa salaam mu ne eh, eh, yellul ci ki nga xamante ne mooy néewub julit muy passé di des ca ay biir ay ñoñam ña mu génn àddina ñu bàyyi ko fa noonu rek te amul dara loo xam ne tax tax bu sariya nangu la boo xamante ne bu jaadu la kon nag mu ngi noonu le eh, mu ne kon bu dee loolu daal bu dee léegi nag mu ne wayn taxu saaliha fa xayrun waaw mu ne kon janaasa gi bu dekkee daa baax ah mooy ci yiw ngeen ko jëmee waaw hiya makaanun wa ju'ilat al janaza allati hiya makaanu al mayit muqaddamatun ila al xayr alladi kuniya bihi ala hamlihi as-salih voilà ala amalihi an amalihi as-salih mooy ci jëfam ju baax ji ngeen ko jiime rek waaw da ngeen koy gaaw bu dee ku baax la gaaw ngeen ko jëme ko ci muqaddamatun gaaw ngeen ko ila al xayr jëme ko ci yiw da nga xam ne moom lañu ñu fii mooy amalu saalih mooy jëfam ju baax ja voilà kon mu ngi noonu léegi nag mooy te moom lay am bu demee foofu te dina fekk foofee ñu koy yóbbu muy xabru ba dina fekk yiw kon moo tax mu ne qarrab ci riwaay imam muslim qarrabtumuha yiw ngeen ko jiimal yi saaliha fa xayrun qarrabtumuha ila loolu mooy qarrabtumuha ila al xayr ngeen ko gaawe jëmale ko ci li nga xam ne mooy yiw kon nag mu ngi noonee bu dee nag li nga xamante ne nii euh, euh, côté bi mu ne an riqabikum imam an Hajar mu ne ustidalla istadalla bihi wala istadalla bihi ustudilla bihi ala anna hamla al-janaza yaxtassu bir-rijal lil-ityan fihi bi damir al-mudhakkar wala yaxfa ma fihi waaw mu ne am na ñu ne comme euh, <laughs> an riqabikum fa sharrun bu dee lu du lu baax bu boobaa kat lu neexu lu baaxul kese ngeen teg ci seenu loos mu ne loolu am na ke am na ñu ci tegtaloo ne loolu day wane ne góor ñi comme li Imaamu Nawawi wax sànq ñoom ñu kese ñoo ko war a yenu même bu dee ne néew bi jigéen la waaw ndax kum boobu góor ñi lay waxal Imaamul Hafiz comme niñ la ko waxee woon ne ah mu ne waaye lii nag nëbbuwul moos li ci nekk mooy lii lu nit mën a remettre en cause la voilà parce que loolu daa bari yu bari ci diine euh, comme que ar rijaalu an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukm jigéen ñi dañoo nekk ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, sëru góor ñi ci wàllu seen mbokk ci wàllu àtte yu bari danaan kum waaw te kum bi day dugalaale nisaa'u yaa biir léegi nag est-ce que le fait que fii mu ne an riqaabikum loolu mën nañ ci tegtaloo loolu la imaamul xaafis na xajar naan ah nëbbuwul nag li ci nekkan ah, ci tegtaloo ci lii waaw tegtaloo lii moom ne góor ñi kese la parce que bu dee jigéen bu boobaa lim la bëgg a wax mooy bu dee jigéen la ah boo nee góor ñi kese ko yenu ah tegtaloo ci xadiis bi loolu des na waaw parce que kum bi mën naa jukkal jigéen ñoo xamante ne mën nañ ko bu ñu ko mënee def entre jigéen ñoom seen biir yàlla lu mel noonu lool loolu loolu la la bëgg a wax waaye même bu dee ne li ëpp moom li ñu gis mooy ne góor ñi. ñoom ñoo koy def même mu dee ne néew la boo xam ne néew jigéen la te loolu lañu gis ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñuy denc sayyidatu Zaynab doomam bu jigéen bi bu jigéen ñee ko yenu <laughs> voilà euh, loolu ak tamit euh, saxaaba yi euh, salaf yi du fenn foo xam ne dañ ne jigéen ñi ñoom lañ gis ñoo xam ne ñoo doon yenu néew yi di yóbbu loolu tamit day dëgëral waxu imaamu Nawawi rahimahullah te loolu daal mooy li gën a sàmm mooy ne jigéen ñi ñooy ñi nga xamante ne ñoo ko yenu te lool li koy gën a leeral mooy xadis bi ci tegu muy xadis sayna Abu Sa'id bi nga xam ne moom la ca al imam an-Nawawi teg li mu naan ida wudi'atil janaza fahtamalaha ar-rijalu ala anaqikum ala anaqihim waaw bu dee dañoo teg eh, néew bi ci jaag giñ koy teg wala fiñ koy teg wala moom ci boppam léegi fañ ko teg góor ñi daal di koy yenn ci seen loos yi loolu yëpp day dëgëral li nga xam ne moo la imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi waxta loolu huwa al haqq loolu mooy dëgg wallahu taala alam léegi imaamul hafiz mu ne hadis bi am na leneen luñ ciy jàngi mu ne dañ ciy jànge wa fii istihbaabul mubaadarati ila dafnil mayyit dañ ciy jànge gaawe jëme ci si e, suuli ki nga xam ne mooy ci faatu mu ne waaye lakin ba'da an yatahaqqaqa annahu mat mais pas gaaw parax parax boo xam ne day tax waaji yow waa ji nokki gee aju rek daa jël waajal dem sang rek daal di dem suul nekkite yu waa ji faatuwul walla iyaazu billaah <laughs> mu ne dëpp moom uh, asri'u bi rek tekkiwul parax paraxa ah. il faut mu leer que ni leer na ne bi ñu leerloo maa daan yu tahaqqaqa annahu maat que ne waa faatu na ah. faut ñuy suul ku faatuwul waaw amma mislul mat'um mu ne loolu mooy en général loolu la même ki nga xam ne xamaluñ ko yenn feebar yi sax dañuy def ndànk moo tax ci l'islam dàqul ay médecins yoo xamante ne ñoom ñooy constater la mort de la personne avant ñu koy suul waaw parce que quand di suul nit koo xamante ne faatuwul ngeen suul ko muy wéqu ba faatu ca biir te yéen ngeen ko loolu lu métti la waaw ñu ne nii ñu ne voilà parce que ren saa saam nee na asri'u waaw nee na asri'u waaye asri'u bi mooy bu ñu ko tegee di ko yóbbu ci kii bi loolu moo gën a dëgër. <laughs> bu ñu ko tegee ci ci kii yi nu mu tudd ci ci ci mbagg yi di ko yóbbu fañ koy denc loolu la ñuy wax waaye tekkiwuñ ne waaw assuré la waxa ah. waa ji fu mu gaañoo mu ngi gaañoo fii ñu teg ko ci oto di ko yóbbu léegi chauffeur bi di accélérer mais parce que hadis bi yeneen saa sam nee na assuré yow ñu ne fii zone cinquante la ngay daw cent cinquante wala cent ba pare naan parce que yeneen saa sam assuré waxu la loolu kay loolu kay waxu la ko déedéet <laughs> loolu fan la ko waxee hadis bi waxu la waaye balaa wóorul sax mooy waajib nee nañ déclaré nañ ne il est mort ah wala la femme elle est morte cette femme est morte il faut il faut pas ñu njëkkante gaaw toppatoo ko nu mu gën a gaawe denc ko alors que leeraguñu ne waajib dëgg-dëgg faatu na bu boobaa ñun yàlla may nañu mooy yoo xam ne médecin yoo xam ne mën nañoo xool est-ce que waa ji nekkul kër bi ndax yoo am na ñun yoo xam ne seen kër day arrêté ab dix cent ab ab ab instant après mu mu mu mu demaat waaw. mu demaat moo tax moo tax nga dégg ñeen ñu naan diw de yii diw ñëpp a joom daa gaañu daal bañ kii ko bañ koy sange ba dem ba koy kii rek ci la jékki rek sëqat daal di tissuole rek daal di jógaat laa ilaa ñu ne néew ba les morts ne sont pas morts waaw daal di nañuy dekki ndeke daal di moorul woon il pas mort <laughs> un comment prolonger gars jàppe ko mort ah non non non moo tax hafiz rahimahullah mu ne il faut pas nag ah sopp nañ gaawee denc gi génn àddina laakin waaye baada an yatahaqqaqa annahu mata ginnaaw bi ñu leeree que ne am ci certitude en tout cas lu leer que ne eh, moom waa ji génn na àddina amma mislul mat'un mu ne kanta ki nga xam ne moom daa am test wal mafluuj wal mafluuj mafluuj wal masbuut ak masbuut eh, ñooñu mooy mafluuj mafluuj benn kii la feebar la euh, boo xamante ne nii anan la ko tubaab bi di woowe am na nu ko tubaab bi di di woowe moom mafluuj euh, euh, am am am na benn mot mais bon yoo xam ne médecin yi dañ ko koy woowe waaw Euh, loolu par exemple euh, ab feebar la boo xam ne moom day waa paralysé xeetu paralysé la mooy benn côté ci koor bi voilà mooy paralysé wu ba dootul mën koy yëngu comme waa xamante ne daa am comme kay AVC affaire bi paralysé ko mu ne nemm yënguwul deful dara yéen waru ngeen ñëw rek ne aywa léegi. kaañ suul déedéet <laughs> déedéet nga xam ne manu wax day kooku mooy mafluuj al aajizu an al bu léeg-léeg wax sax du ko man léegi nag kooku mooy ku paralysé mu ne ku mel noonu du ñu gaaw comme jekki léppam ne tekk rek gaa yi jël suul mu ne ah non non non ki nga am nga am peste ndax yooyu léeg-léeg mu dëgg leen ci coma bu métti waaw wala mu ne wal masbut masbut mooy ki nekk comment prononcé waaw mooy masbut masbut <laughs> masbut mooy koo xam ne daa nekk comment xam nga comment yaa yaa bay waaw mooy boo gisee waaj da ngay ne day nelaw daa faatu nga xam ne tëj na bët yi lépp ne tekk déggatoo nooy déggatoo dara comme boo demee ci docteur docteur ñu koo xamante ne li ko dal daa metti wala boog il faut ñu def ko comment prolonger mooy boo ñëwee manatul dara yëgatul dara man ngeen a ñëw seet si ko ba dem du leen yëg waaw ku mel noonu mu ne ñooñu nag il faut pas ñu mel noonu ñuy njëkkante seeni affaire ah ñoon moom surtout bu dee d'une façon générale lañ la wax nanga nanga na nga leerlu rawatina façon yii nga xam ne mooy ñoom nga foog ne faatu nañ te faatuwuñ dafa gaaw ci ñoom mu ne fa yan bax yi ñii nag. fa am amma mislul mat'un wal mafluuj wal masbuut fa yanbaghi allaa yusra bi dafnihim hatta yamdi yawmun wa layla voilà li yutahaqqaqa mawtuhum nabbaha ala dhalika ibn Baziz rahimahullah waaw mu ne kantaa ñii moom mooy jamono yooyu Abdullah amuñu woon ay appareil yoo xam ne ci la ñuy teg ngir xam exactement comme ni ko médecin alhamdulilah médecin yi di xamee bay mën a constater faatu waa ji te est-ce que cœur bu arrêté la cœur bi booy xol bi dafa taxaw momentanément ci as biir wala après luñ mën a relancer la wala yu mel noonu loolu ñoom amuñu koon moo tax mu ne bu bu dee ñu mel nii feebar yu mel nii dal leen loolu li yell mooy ñu bañ a gaawee di ko suuli lu dul mu paase jour vingt-quatre heures yow mun bëccëg ak guddi da ngeen di xaar vingt-quatre heures bàyyi ko noonu waaw mu ne lii ci ko ba ni mu na mu ne lii ki ci bàyyee euh, euh, def attention attirer attention nit ñi mooy boroom xam-xam ba di ibnu Baziza rahimahullah lii lii lii am am solo la léegi wax naa la ñun bu dee léegi boroom bi may nañu yoo xamante ne ay appareil yoo xamante ne ña nga xam ne ñoom ñoo ko yittewoo muy médecin yi ya koy toppatoo ñoom yooyu xam nañu ko waaw yoo xam ne ñoom dinañu ko mën a euh, dinañu ko mën a def waaw ah, kay ah, lu amu ah, lu am am solo la ibnu Baziz la woon nag Maliki la woon Tunisi de Tunis hmm? léegi léegi <laughs> loo lool mu wax ak am solo quoi waaw lu ama am solo ngi moo tax l'islam euh, non c'est ça moo tax moo yi ak kii ñu xam lu tax yeneen saa saam di wax ak hadith yi leur portée ba ñu bañ a def jéye wala boog def loo xamante ne nii c'est après c'est irrécupérable mënuñ ci delluwaat gannaaw waaw waaw mooy dallu euh, ndànku moo tax du nit duñ ne nii rek ah, faatu na ah rek ayo kon na ñu kii waaw balaa gaa yi kii sax ñu gaaw sangu ko gaaw kii taf taf dal di koy suul ne bala koo nit ñee yëg di bari déet est-ce que leerlu woon nañ loolu il faut mu leer est-ce que amoon na médecin bu ñëw constaté bu mu bu ñëw constaté ne faatu na waaw que waa ji waaw la mort loolu moo tax loolu l'islam dàq ko li nga xamante ne léegi moom la ñuy def nga xamante ne euh, dañ koy def mais wala il faut que son décès faatu nit ki avant que muy dugg ci almere yi soit attesté par des médecins un médecin agréé un médecin boo xamante ne nii mooy wax ne kii gaañu na voilà mais euh, bon loolu lu baax la euh, bon suñu réew yi looloo fa am de loolu de mooy législation bi loolu mooy loolu la yoon wax waaye man de ka ma ko waxoon personnellement ne wax Sénégal looloo fi xaw man dama dama remettre woon en cause loolu parce que loolu man yëgum ba ma fay nekk yëguma ko woon mais après eh, def nay cinq ans wala six ans euh, yooyu wala lu jegewu ko am ku ma ko nettali fii laa ne woon doon wax moom téléphone mu nekk Sénégal di ma wax ne mbir yi noonu la demee ma ne ko ah man de loolu jaaxal na ma mu demee noonu ma ne pourtant c'est ça ma Sénégal bu ñu respecté loolu dina ma jaaxal de waaw waa ji ci boppam bi ñuy wax moo jekki xalaataan ne mais c'est vrai que am na benn ku gaañoon benn koo xam ne wax na ma ko xam naa ko mun c'est vrai que kooku bañ koy yóbbu dañoo ñëw ba ci buntu almeer yi. léegi mooy gardien almeer yi ak ñi koy toppatoo laaj li nga xam ne mooy certificat de décès bi lan mooy wane ne décès na il faut ñu wane ko ndax loolu il faut bala ñuy suul léegi loolu la mu ne ma c'est vrai que jour boobu gars yi dañoo taxaw <laughs> ndax yoruñu ko quoi amul woon gars yi dañoo dem lijjanti ko après door ko indi ñu suul ko ma ne wana xam nga ne kooku loolu amul. waaw dëgg la man nañ ne boo ak suñu yi day jafe mu am mais dama ne loolu mooy li nga xamante ne sharia dàq ko lu baax la te tamit ngir baña a suul ñoo xam ne ñoom ndekete suul leen jotul woon wallahu taala aalam al imam al hafiz an-Nawawi gin al hafiz mu ne wa yu'khadhu min al hadith rahimahullah tarku suhbati ahli al batalati wa ghayri as-salihin mu ne dañuy ci hadith bi le fait que ren saa ne bu dee ku baax la lu yiw de ngeen ko jiital te ci yiw ngeen ko jëme ngeen ko dëgmal waaw te lool ngeen def mooy wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah lépp lu ngeen jëf tamit jiital ko ci lu baax eh, ngir seen bopp ndax lii yàllaa leen ko digal ngeen taxawe ko ni nga ko yeneen saa salaam jàngalee loolu de yiw la bu ngeen jiital seen bopp yoo xam da ngeen ko fekk seen borom waaye kii kii yiw ngeen ko jëme ndax bu demee ca bàmmeelam lu baax la mu doon def la fekk waaye bu dee euh, waa ji néew la boo xam ne melul noonu ku doy waar la woon kooku lu yées lu yées ngeen teggi ci seen doq yi li tax mu nekkoon ngeen gaawe ko loolu mooy kon ànd ak lu baax tey bañ a ànd ak ñu bon waaw bàyyi di ànd ak ñi nga xam ne ay bàkkaarkat lañ bu dee na yow manoo leen a laayu biir manoo leen a indiwaat loolu nga bañ di ànd ak ñoom waaw ba pare parce que dañuy dañuy justifier seen jëf yu bon parce que diw la ñuy àndalan ah. wala ñoom buñ ko deful sax nit ñi loolu lañuy wax bu doon ne ñoom li ñuy def baaxul diw moos doonu loon ànd ak ñoom loolu lañ lay wax kon loolu nañ ciy bàyyi xel te xadiis bi dañ ko ciy jàngal waaye ak di ànd ak ñu baax ñi voilà waaw ndax boo àndeek ku baax moom lépp loo def lu lu baax lu leen jëme te moom itam lépp lu ngeen ko defal ci jiif ci yiw ngeen ko jëme